wa an ibni umar radiyallahu anhuma an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ala almar'i almuslimi as-sam'u wat-taa'atu fiimaa ahabba wa kariha illaa an yu'mara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin falaa sam'a wa laa taa'ata muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafizu ginnaaw bi ñu ubbee ci jotaay bi ñu génn bunt bi walillahi alhamdu wal minna muy chapitre quatre-vingts wala garab ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum di numéro quatre-vingts euh, di juróom-ñetti fukk baabu wujubi taa'ati wulaati al amri fi ghayri ma'siya wa tahrimi taa'atihim fil ma'siya muy wax ginnaaw ba mu waxee ñii yor mbiru julli ñi ñi jiite li leen war léegi nag muy wax ñi leen jiite nag li leen war waaw ubbi woon nañ ko ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon benn laay bu mu fëndi muy aayab nisaa bi aaya cinquante-neuf bi mu ne woon qaala allahu taala ya ayyuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri ko waxoon dugg ci ñaareelu xaaj bi wàll wi ci garab gi bi garabu nit ñu sell ñu radiyallahu anhum muy alquran ak sunna alquran jàlloon nañ ci léegi nag ñu mu def hadith ñu koy commencé hadith numéro six cent soixante trois juróom benn téeméer juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ñett mu ne wa an ibn Umar hadith bi mu koy jële ci doomu Umar kan Asim mukk Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma an an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala neena ala al-mar'i al-muslimi dafa war ci nit ki nga xam ne cam si nga xam ne jullit la dafa wommatu lii moo war ci moom as-sam'u di déglu as-sam'u dégg wa ta'atu ak di topp fii ma ahabba ci li mu bëgg fekk lañ ko digal fekk da koo bëgg wa kariha mooy wa fii ma kariha boo xamante ne sax bon neexu ko waaye ñu digal ko ko jiit yi digal ko ko mu ne lool dafa war mu topp moo xam lañ ko digal neex na ko wala naqari na ko ànd na ak bakkanam wala àndul ak bakkanam gis nañ ko ci bi ñuy gis ubbi mbëmbëstalu bunt bi taxawoon nañ ci tuuti illaa ludut an yu mara ñu digal ko bi masiya waaw dégg ngeen topp gi nag dañ koo sartal benn mbir mooy à condition que digal lu ñu ko di marsiya ci mooy yàlla fa in umira bés ko digalee mooy njiit yi ku mu ci man di doon moo xam njiitu comme niñ ko waxoon temporaire wala sëriñ wala lu man di doon bu ko digalee bi marsiya tin ci loo xam ne mooy yàlla la fala sama amatulu dégg gum koy déggal wala pa amatul ak topp gu muy topp kooku wala njiit yooyu mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al Buxaari naka noonu al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo laaj bu njëkk mi mooy est-ce que ñoom ñaar ñeent ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad seen sëriñ daal na koy solo na ko noonu al imaamu Abu Daawuud at-Tirmidhi yu tamit solo na ko na ko noonu al imaamu an-Nasaa'i al imaamu Ibnu Maaja muy rawaahul arba'a muy wax la ashaabu sunanil arba'a wa sunanul arba'a solo nañ ko. mooy teg ci al imaamul Buxaari imaam Muslim ak al imaamu Ahmad al jamaa rahmatullah alayhi al imaamul Buxaari rahimahullah indi na ko ci ñaari bërëb ci kitaabul jihaad wa siyar baabu sam'i wa taa'ati lil imaam indi na ko foofu waaye indi na ko ci kitaabul ahkaam baabu sam'i wa taa'ati lil imaam maa lam takun ma'siya waaw Allahu akbar foofale al imaam mm, mm, boo ci jël baax na bu ñu ci jël rek baax na ah. léegi nañu jël bi ñu mujjee wax muy kitaabul akam baabu sam'i wa ta'a lil imaam ma lam takun al imaam al ci téereb atte yi mu ne buntu dégg ak topp ngir njiit bi ngir xalifa bi ngir président bi ngir këla jiite maalam alhamdulillah maalam takun fekk lam lay digal nekkul ma'siya mooy yàlla mu ne haddathana Musaddadun mu nekk ñu nettali mooy Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mun haddathana Yahya ibn Sa'id mu nekk ñu nettali mooy Yahya ibn Sa'id di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz moom lañ doon tudd jotaay bi ñu génn rahimahullahu ta'ala wala ca hadith Iyad ibn Himar ba voilà <laughs> voilà waaw Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir Rohon Zurayq ne ko allah ndax lii yaa ko dégg <laughs> voilà tuddoon nañ Sahih ibn Sa'id mi moom la imam eh, as-Sawri eh, di eh, Sufyan ibn Sa'id woolu woon booyam dina ko demal woowal ma <laughs> ka koy liggéeyal koo xam ne ma waxtaan ñu ñu ñu mura ñu mooy def révision ci wàllu xadiis mu génn dajeek moom <laughs> ne ko kaay ñu ñëw nit kii mu dem mu ne ko mu woo kaay yow maa ngi la wax nga woowal ma nit nga may woowal jinne waaw mooy Yahya ibn Sa'id bi Abu Sa'id <laughs> al-Ahwal al-Hafiz uh, uh, uh, mawla Bani Tamim al-Hafiz al-Qattan rahimahullahu ta'ala an Ubaydillah moo ko jëlee ci Ubaydillah léegi Asim bi nga doon wax déglul mooy maamu Ubaydillah bi muy Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab voilà du Asim boobu wala ibn Umar fii ibn Umar bi Abdallah la mais du Asim Asim it doomu Sayyidina Umar la woon radiyallahu anhu mooy maamu Ubaydillah dégg nga Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab voilà <laughs> ah moom la ñuy moo siiwee ci al-Umari al-Madani Abu Usman rahimahullahu ta'ala qaala moom mu ne haddathani nettali noo Naafi' di Naafi' mawla Abdullah ibn Umar voilà ibn al-Khattab al-Qurashi mu Abdillah mu màgg mi an Abdillah moo ko jëlee ci njaatigéem bi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza radiyallahu anhuma an abdillah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala voilà as-sam'u wat-taa'atu ala al-mar'i al-muslimi fiimaa ahabba wa kariha maa lam yu'mar bi ma'siya waaw fa idhaa umira bi ma'siyatin falaa sam'a walaa taa'a mu ngi noonu gis nga moom ni mu ko ni mu ko ëndee xam nga euh, riyaad bi bu imaam muslim ba la ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wat-taa'a ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wat-taa'a ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u kon fii dafa jiital lan as-sam'u wat-taa'a ala al-mar'i al-muslim voilà bi mu andi ci Riyaad bi riwaaya imaam Muslim la fii al-imaam al-Buxaari yi ni mu ko dee mu ne as-sam'u wat-taa'a dégg ak topp ala al-mar'i moom daa nekk ci kaw ki nga xamante ne nii mooy nit ki nga xam ne julli la góor a jigéen a ci yam fii ma ahabba dafa war ci moom ci li mu bëgg wa kariha ak li mu bañ waaw li mu bëgg li mu bañ ñoo ci yem waaw loolu moom dalee na da cee war fii ma ahabba ci li ko li mu bëgg wa kariha ak li ko naqari maalam yu mar teg digaluñ ko bi ma'siya ci mooy yàlla fa iza umira bes ko digalee bi ma'siya ci mooy yàlla fala sama wala ta'a al imaamul imaamu muslim nag moom moo ko soloowee nii nga xam ne moom la ko al imaam indee ci riyaadu saalihiin mu ne haddathana mu ngi kon di ci kitaabul imaara baabu wujuubi ta'atil umara fi ghayri ma'siya kitaabul imaara téereb jiiti jiite eh, buntu bi nga xam ne surah yi moom lañ def waru topp njiiti fekk lañ lay digal ak lañ leen di toppe du mooy yàlla mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id al-imam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj mu ne nettal nañu Qutaybatu ibn Sa'id Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala moom moo ne qaala mu ne haddathana Layth mu nekk ñu nette moo Layth daal Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri rahimahullahu ta'ala an Ubaydillah moom lañ gisang mooy al-Umari mooy ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab Abu Uthman rahimahullahu ta'ala an Nafi' moom lañ gisang an Ibn Umar moom lañ gisang radiyallahu anhuma an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ala al-mar'i al-muslimi az-zam'u wad-du'atu bima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah voilà mu ngi noonu léegi xadis bi xadis boolu bu amaam solo bu rëy ay ay njariñ euh, bu rëy ay mbir lëkkaaleem ak bunt bi ngii nga xam ne moom lañ nekk mooy bunt bi nga xamante ne mooy war ñi nga xam ne dañ leen a jiite ñu topp ñu leen jiite ci loo xam ne euh, euh, du du mooy yàlla tamu xaraam ñu leen di topp ci mooy yàlla mooy yonent bi alayhi salaatu salaam bunt xadis bi moom daa ñëw di wax ci sujet yonent bi alayhi salaatu salaam ni ki nga xam ne jullit la nee nga jullit la da wommat parce que al muslim mooy ki nga xam ne il se soumet dafa pare ngir wommatu ngir kan ngir yàlla wommatu ngir kan ngir yàlla wommatu ngir yonentam alayhi salatu wassalam waaye wa ulil amri minhum di déggal tey topp ñi nga xam ne ñoo ko jiite ñooy autorités yi fekk ñu koy digal ak liñ koy liñ leen di toppe du mooy yàlla loolu moo tax yeneen bi saa salaam waxul li lu li aaya bi wax aaya biñ gisoon ci jotaay bi ñu weesu te moom lañ tudd sànq moom laal imaam indi benn aaya boobu kese ki nga xamante ne moo gëm yàlla dafa war ci moom way wommatu bi muy dégg tey topp ci li ko li ko neex ak li ko naqari waaw waaw moom lañ la joxoon exemple ci jotaay bii ñu génn waaw fii ma ahabba waaw ci loo xam ne da koo sopp waaw wala mu naqari ko rek waxoon nañ la koy exemple ci nga xam ne dalaa neex waaw nga ñëw mu digal la loo xamante ne nii yow sa intérêt da cay nekk ah waaw yow daal da toog ci réew mi daal nekk chômeur amoo dara amoon amoo lu la dimbalee mais nguur gi ne wala gouverneur wala ñi nga xam ne ñoo yor wàllu liggéey ministère du travail. ñu ne demes quartier sàngam jeune bu ci am dix-huit ans na nga présenté wu dañ leen di embaucher na nga ñëw ku am dix-huit ans jox nañ la or feebaroo dara amoo ngant nga ñëw présenté sa carte d'identité ñu embaucher la ndax dañuy liggéey lii lañuy fay bu arrangé la kooku nga topp ko ci xam nga lool daan ak sa bakkat amoon ay projet ne Allah yàlla dikk na pop en plus lii bés bu ma laalee pay gi <laughs> sama affaire dina baax xam nga topp googu moom daa ànd ak sa bakkan waaw ngay waajam mariage yoroo ñaari salaamaaleykum laa wax yoroo ñaari mbir <laughs> war koo toppatoo nag far ñu ne la kaay nguur gi ak autorité yi ne la ñëwal ñu jël la suba na nga présenté ñu jël la ngay fii te ñun par semaine la ñuy fay waaw allah waaw yow duñ la xaaral weer semaine bu nekk dina am luñ la jox la nga jot a semaine ba nga ne lii de moom du muur muuraake la waaw lim la ware nga topp foofee bañ la convoqué amoo droit nga war a ak waaye wa ak li nga xam ne neexu la waaw da ngaa topp yor sa business boo war a doxal ñu ne nag képp ku am dix-huit ans convoqué nañ la suba. parce que dañuy recruter parce que daa am ay noon yu songu dëkk bi waaw mobilisation générale la xam nga loolu bu dee ne yow sawaay bëggoo deek waa waaw te bëggoo tamit dara sonn nga ne en plus suba bon c'était des milliards quoi yoo xam ne mais contrat bi bu ma ko gagné te dafa laa waroon a dajeeg bailleur de fonds yi wala gars yi gars yi war a kii mais ñu ne la amoo obligation la nga ñëw mobilisation générale la demee ku ñëwul des na la jël xam nga loolu neexu la boo est-ce dañ naan la prend la tangente saway dawal seetal frontière bi gën a jege nga daw sa yoon déedéet as-sam'u wa waaw ci li la neex ak li la naqari waaw illaa fekk nekkul an yu'mara bi ma'siyah lu dul lañ ko digal mooy yàlla la bu dee maasu yàlla nag fala sama wala ta amatul digg amatul topp waaw moom lañ la doon wax ci jotaay bii ñu weesu te ne loolu boo ko xamee moom da ngay noppalu sëriñoo lépp moo tax li boroom xam-xam yi yenn euh, euh, nitu tasawuf yi di di wax ñenn ñi naan est bu dee sëriñ boo xam ne mat na li mu doon hein rahmatullah alayhi daf laa digal loo xam ne yow ci biti yi moo yàlla lu lay niru boobu nga topp ndigal li moo gën wala nga bañ am nañu naan nga topp ndigal li ndax bu dee sëriñ bu ko mat la du façon même bu dee ci biti nii moo yàlla lay niru affaire bi boo ko naree dem bay def dina la ko aay day xool fan nga tollu wala boo nga ne ci dàmbale doo ko def dañ loolu du ciy wuti am ñu ne nga nga def nga fexe def li wax moo gën am ñu ne mukk ñu ne bukk ñooñu ñoo ñoo ñooy ñooñu la seen wax lëngata looloo dëppook alxuraan ak sunna waaw yonent bi alay saa saa ma ñuy wax lu leer waaw alal mar'il muslim waaw jébbalu nga wommatu nga li war ci yow mooy dégg ak topp ci li la neex sëriñ bi bu dee ci wàllu sëriñ la jóg leen tool yi waaye man coono ma am sonn suba moom saay tool yàlla de waaw say nelaw doyul ñu ne boo avant fajar fa la leen di fekk fa ngeen di jullee fajar te mu nekk distance bu sori mu leer na la yéen bu ngeen jëlee sareetu mbaam yi rek <laughs> wala fas yi bi ngeen daw une heure et demie door a àgg foofu fajar mu ne leen fajar fa ngeen koy jullee xam nga loolu neexut ci ñu bari waaw bu boobaa déggal ak topp mooy est mooy yàlla la déedéet <laughs> nga déggal ak topp fekk am na kilifa demal déggal topp waaye nag bu la déggalee mooy yàlla. ne waaye bu ngeen demee nag àgg foofee fajar jot bu leen julli de nekk leen ci liggéey bi ba kerama leen fay fekk sa bopp xam ñëw fekk jant bi génn bu boobaa moom dem bi ba foofu man ngaa dem fajar fekk la fa waaye da ngay julli waaw bu julli jotee da ngeen di julli dooru liggéey waaw wala bu dee waxtu mu wax sax bu gudd la en tout moom da koy julli balaa waxtu wee génn léegi bu ñëwee neuf ne leen baa nekk ngeen ci li ngeen li ma leen waxoon baa julli julli ngeen bu boobaa nga ne ko man moom julli naa waaw ah xanaa déggoon li ma wax ma ne déggoon naa ko waaye dama doon ci julli moo jotoon te joo loolu mooy ndigalu borom bi tabaaraka wa waaw kay <laughs> mu ngi noonu mooy mooy yàlla la parce que li mu la ne bul julli lu dul ma ñëw te moom neuf la ñëw fekk wa waxtu yu weesu loolu mooy yàlla la doo ko topp doo ko dégg waaw doo ko topp doo ko ci li nga xam ne nag moom moom du mooy yàlla mais neexu la it diñ ko ci topp graw toppal loolu la yonent bay saa saa wax kon nag al imaam al mel nii dafa nga euh, bala ñuy jàll ci lool euh, doon na euh, al imaam al ahmad rahmatullah alayhi solo na jële ci hadis sayna Muaaz yeneen tubaab saa saa ne laa ta'ata man lam yuti Allah amul topp ci koo xam ne toppul yàlla mooy amul toppul yàlla di la ko digal yow doo ko ci topp moom lañ la waxoon li Cheikh Kishk Kishk doon wax rahimahullah ci mbiru président boobu bële nga xam ne moom la doon nettali euh, euh, que ne euh, koor moom day wàññi productivité day tax koomug réew mi wàññeeku kon nag bëgg mufti dëkk bi daal di ko koy légaliser. Eh, bu ko defee mu jóg ne waxul dëgg yàlla ak yonentam wax nañ dëgg koor farata la voilà kenn du ko ci topp voilà même bu ko digle woon sax mufti bi ànd ci wax ko kenn du ko dégg kenn du ko topp yàlla tere waaw laa taata kenn amul topp li man lam yuti illaha ku toppul yàlla moom la ngay digale kenn du la topp ci la yolo ee eh. waaw waa ko noon al imaam euh, al bazaar solo na jële ci hadith sayyidina imran ibn husayn na ko noonu alxakam ibn amr al-Ghifari yi yonent way saa saam ne la ta'ata fi ma'siyatillah amulu topp ci mooy yàlla waaw amulu topp te imam al-Hafiz ibn Hajar ñu tuddee li jàll parce que nee na sanaduhu qawi waaw sanadam càllaleem bu dëgër ba dëgër ba na ko doon hadith sayyidina Ubaada ibn Saabit mu ne yonent way saa saam nekk ci at-Tabarani ak al imam Ahmad mu ne la ta'ata liman asaa Allah ta'ala waaw amulu topp koo xam ne day mooy yàlla tabaraka wa taala gon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala